a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al mab'uusi rahmatan lil aalamiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu woon fi maradihi sallallahu alayhi wa sallam ci feebaram bi nga xam ne ci la génne àddina ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ li nga xam ne noonu la doon fajoo ci almuawwidataan muy ñaari saar yu màgg yoo yële di suuratul falaq ak suuratu nnaas bi feebar bi ginee tar saydatu aisha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne man maa ko doon defal eh, moo ko doon defal boppam waaye bi mu ginee tar ba mënatu ko maa ko doon defal di ko defal ak loxoom ngir barke yi nga xam ne ndax loxoom moo gën a barkeel sama bos moom sallallahu alayhi wa Euh, gisoon nañ tamit keroog génn gu seydna ali ibn abi taalib génnoon jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam walxadiisu qad rawaahu alimaamu ahmad wa kadalika alimaam albuxaari raxmatullahi alayhima Uh, Seydina Ali ibn Abi Taalib bi nga xam ne ci la génn uh, jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nit ñi daal di koy laaj nit ñi daal di koy laaj ah ndawal yàlla li ana noon la def mbaa mu ngi tane mu ne leen naam mu ne leen naam asbaxa bihamdillaahi baari a mu ne génn moom de xëy na ñu ngi sant yàlla ndax moom xëy na kat nekk koo xam ne tane na lool moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina al abbaas radiyallahu anhu téye ci loxoom ibn abdil muttalibi ammu ammu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ne ko anta wallahi ba'da talaatin abdul asaa wa inni wallahi la araa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa fi waj'ihi haadha inni la aarifu wujuha bani abdilmutalibi inda almawt idhab bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falnasalhu fa awsaa falnasalhu fi man hada al amr in kaana fiina calimna dalik wa in kaana fi gayrina calimnaahu fa awsaa bina Seydina al Abbaas ci gàttal téye loxoom ne ko yow waat naa ci yàlla fii ñetti fan jaamu bant ngay doon mooy dangay toppe waaye du yow lañuy topp man xam naa ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci feebaram bii da ciy génn àddina ndax man al abbaas ibn abdil muttalib xàmmee naa xar kanamu sama sama njabootu baay bu ñuy génn àddina xam naa ko bu baax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam du jóg ci feebaram bii kon nag yow Ali jógal ñu dem gisu ko Hmm. jógal ñu dem gisi ko waaw waaw nañ dem gisi ko waaw bu ñu demee gisi ko moom yenent bi sallallahu alayhi ñu laaj ko moo ginnaawam kan mooy nekk xalifa kan moo koy wutu waaw mbir mi ci loxoy kan lay nekk bu dee ci ñun la ñu xam ko bu dee ci ñeneen ñu dul ñu nit bu dee ci ñeneen ñu ñu nit ñu xam ñu xam ne tamit ñeneen la bu ko defee ñu mu daldi ñuy mu daldi ñuy def ndénk ñu def ñu dénkaane ndénk ñu Seydina Ali ibn Abi Taalib ne déet man de bu ñu kolaajee mu jox ko keneen nit ñi duñ ñu ko jox ba faw dootuñ ñu ko jox te man ali nag wa la asaluha rasuli rasulullah te man waat naa ne <coughs> te man waat naa ne man ali ibn abi taalib duma ko duma ko masalaaj duma ko masalaaj duma dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko laaj loolee kon nag loolu lañ gisoon jotaa bi weesu waxoon nañ dinañ gis riwaay al imaam ibn Isxaaq waaye dañ ko fàtte woon sax ndax waxoon nañ la moom itam daldi woon na koy solo eh, waaye daanaka benn la rek waaw mooy riwaayaat yi benn la rek ci al imaam az-Zuhri la jaar mu ne wa haddathani imaam ibn Isxaaq dane qaala az wa xaddatani abdullah ibn kaab ibn malik an abdillah ibn abbas radiyallahu anhu an iljami mooy même tàllale bi moo tax euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu tuddoon nañ ko moo waxoon nañ ko dañ ko fàtte waaye jaru ko tey inchaa allahu taala ñu continuer ci fan yi nga xam ne mooy mujj wala bés bi mujj ci faatug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bés bu mujj bi eh, seydna anas bnu malik radiyallahu anhu wa ardaahu moo ñu koy nettali ci xadis boo xam ne qad rawaahu shaykhaan wa kadhalika shaykhuhuma al imaamu ahmad ak al imaam annasaa'i wa ibn maaja raxmatullahi ala aljamic al imaamu albuxaariyu raxmatullahi aleyhi indi na ko ci barab yu bari ci saxiix bi don bi mu indi ci kitaabul magaasi baabu maradi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi mu ne xaddatanaa saciid bnu cufayr mu nettali nañu Saciid ibn Cufayr di Saciid ibn Kasiir ibn Cufayr ibn Muslim ibn Yaziid ibn al-Aswad al-Ansaariyu Abu Usmaan raxmatullahi alayhi mu ne qaala nee na xaddatani Layth mu ne ki ñu nettali moo al-Layth ibn Sacd ibn Abdirraxmaan al-Fahmiyu Abulxaarisi nekkoon nekkoon caalimu Misr ndax Medina la mu daal di déménager dem dëkki Misra muy Égypte euh, <coughs> moom la al imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi doon wax ndax comme que gisu ko moom ndax imaamu Maalik la ne woon Medina entre-temps foo boobu imaam Layth mu ngi woon Égypte ginnaaw bi mu jógee Madinatul Munawwara al imaam Shaafi'i bi muy jàngis ci imaamu Maalik fekku fa imaam al Layth waaye bi mu demee Égypte ginnaaw imaamu Maalik bi imaamu Maalik génne àddina mu dem Égypte gis mbindu al imaam Layth ak taalibeem yi ak njàngaleem mu ne ah al Layth kat min Maalik al imaamu Layth ndeke moo gën a xam fiq imaamu Maalik sauf que alxad sauf cër bi boor yàlla imaamu Maalik la ko jox mooy moom la njàngaleem tasaaroo moom la buur yàlla def ci moom njàngaleem barke boo xam ne defu ko ba mu tasaaroo nit ñi gin ci mën jariñoo ko xam-xamu al imaamu al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd mi al-Fahmi rahmatullahi alayhi Abul Haaris mu ne kon qaala moom al-Layth mu ne haddathana haddathani nettali na Uqayl muy Uqayl ibn Xaalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Xaalid al-Qurashi rahmatullahi alayhi al-Umawi mawlaahum al-Madani an ibni shihaabin <clears throat> mu jële ci al imaam ibni shihaab muhammad ibnu muslim ibnu ubaydillah rahmatullah alayhi abu bakr al qurashiyu al al al al al al al hijaaziyu rahmatullah alayhi qaala mun haddathani anas ibnu malik mu nekk ma nettali mooy anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam ibnu zayd ibnu haram ibnu jundub rahmatullahi alayhi abu abu hamza dhul udhunayni rahmatullahi alayhi xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne al imaamu anas mu bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina anas mu ne ann almuslimiina baynahum fi salaati alfajri min yowmi alithnain wa abu bakrin yusalli lahum lam yafja'hum illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad kashafa sitra hujrati Aisha radiyallahu anha fa nadara ilayhim wa hum fi sufuufi salaah thumma tabassama yadhak fa nakasa Abu Bakr ala aqibayhi li yasila as-saf wa danna anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuriidu an yaxruja ila salaah fa qaala anas wa hum wa hamma almuslimuun an yaftatinuu fi salaatihim faraxan bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ashaara ilayhim biyadihi biyadihi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an atimmuu salaatakum thumma daxala alxujra wa arxa sitr seydna anas radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne mu ne bayna anna almuslimiina baynahum fi salaati alfajr min yawmi alithnayn mu ne bi nga xamante ne muy bésub lënd bi nga xam ne altine bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina mu ne bi nga xamante ne nii ci la jullit ñi nekk di julli fajar fajar jot muy bésam bu mujj ci àddina bu mu nekk ak saxaaba yi radiyallahu anhum foofu la ca madinatul munawwara allah mu ne bi ñuy julli noonu rekk wa abu bakrin yusalli lahum seydna abu bakar doon leen jiite comme ni mu doon waxe muru aba bakrin fal yusalli bin naas seydna siddiq moo doon jiite nee na ah, lam yafja'hum illa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad kashafa sitra hujrati Aïcha radiyallahu anha nee na jëli ñi daal mooy dalee na bett mooy yaakaaruñu woon na yonent mi alayhi salaam dina génn ndax comme que bu ñëwul julli rek xam nañ ne feebar bi dafa tara tara tar ba mënula julleek nit ñi waaw mu ne moom daal mbir mi bettu leen dalee na bett daal wi ñuy julli noonu rek lañ jékki rek ñoom daal mooy liñ naan soudain waaw soudain rek yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu jékki rek mbir mi bett leen ñu jékki rek gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam qad kashafa sitra xujrati Aïcha daal di xëcc rido wu néeg sayyidatu Aïcha radiyallahu anha bi nga xam ne fa la ne woon xëcc rideau bi waaw fa nadara ilayhim wa hum fi sufuufi salaa waaw mu daldi leen xool fekk ñu ngi ci sàppe yi nekk ci sappe yi ni ñu sappe Allah kama ah, yaf'alu al-malaa'ikatu 'inda rabbihim comme na xam ne noonu la ko malaaka yi defe ndax moo leen ko jàngaloon bañ man ko léegi waaw waaw Allahu akbar Allah fa nadara ilayhim mu xool xool leen hein xool ni nga xamante ni noonu lañ taxawee hein di julli sàppe wi bi mu gisee lool mu kontaan summa tabassama yadhak waaw nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi muuñ ah. waaw ndax kontaan bi mu gisee saxaabaam yi nekk ci ginnaaw kenn ci ñoom di leen jiite ñoom ñépp ñu nekk ci gannaaw waaw waaw muy kontaan moo tax ci am na benn riwaay boo xam ne imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabul azaan dane seydna anas lam yaxruj an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thalathan waaw fa uqimat as-salah fa dahaba abu bakrin yataqaddamu fa qaala nabiyu llahi sallallahu alayhi wa sallam bilxijaabi fa rafacahu fa lamma wadaxa wajhu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam maa nadarnaa mandaran kaana acjaba ilaynaa min wajhi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam xiina wadaxa lanaa fa awma'a nabiyu sallallahu alayhi wa sallam biyadihi ilaa abi bakrin an yataqaddam wa arxa nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam alxijaab falam yuqdar Allah ci kitaabu adaani baabu ahli ilmi wa ah, foofu Seydina Anas dane yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa toog ñetti fan yoo xam ne génnul mooy jiitew ñëwul ci jàkka ji ndax feebar bi dafa taroon ci fan yooyu lañ fa Seydina Ali génnoon radiyallahu ñu laaj ko ne ko kayfa asbaha ndax comme gëj nañ koo gis gëj naa génn ne ko nan la xëy mu ne xëy na ba bi hamdulillahi baria Seydina Anas ne ñetti fan yoo xam ne gisuñu ko ci jàkka ji waaw fa dhahaba Abu Bakr yataqaddam yonent bi alayhi Seydina Abu Bakar dem <clears throat> di jiite mooy ci ndigalam lay doon fa qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam bil xijaabi fa rafa'a yonent mi alayhi salaatu salaam xëcc yëkkati rideau bi waxoon nañ la néeg sayyidatu Aïcha ak jàkka ji ñoo taqaloo woon il suffisait nga xëcc rideau bi rek boo nee néeg sayyidatu Aïcha ngay gis sàppe yi jullit ñi fi nga xam ne moom lañuy ñuy jullee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xëcc rido bi fa lamma mu ne bi nga xam ne ci la leer ci la feeñ wajhu nabii sallallahu alayhi ci la feeñe moom xar kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa nadarnaa mandaran masuñoo gis gis goo xam ne kaana ajabu ilaynaa moo ñu ginoon rafet ginoon a neex gin ñoo yéem ci xar kanamu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fistinarate ci leera leer gi mu leeroon moom alayhi salaatu wassalaam en plus ñu toog ñetti fan gisuñu ko waaw xiina wadaxa lanaa ba mu feeñee ci ñun waaw noon mu leere nañ ñoo mbégte gu gu ñu duggoon ñun jullit ñi bu raw loolu amuñ woon lu ñu gën a ci loolu que loolu mu ne fa awma an nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam def siiñ ak loxoom ila abi bakrin ci sayyidina siddiq an yataqaddam ne ko jiitul mooy bu nooy mooy bul bul reculer riwaaye biñ nekk sànq te nañ ñëw ci kitaabul maghazi moo ñuy wan ne commencé woon na julli waaw mooy continuer nga taxaw fi nga ne wa arxa nabiyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam delloo wàcce delloo rido bi ah aleyhi salaatu wasalaam alxijaaba falam yuqdar aleyhi xatta maat mooy ci bis boobu la faatoo comme li nga xam ne noonu la ko yeneen riwaaya yi di waxee loo loo bu ñëwaatee fi ñu ne woon ba léegi moo tax ci riwaaya kii nu mu tudd al al imaamu uh, Ibnu Maaja rahmatullah alayhi <coughs> foofu dafa ne ba léegi xadiis bi jaar boobu ci Hisham la jaar Ibnu Ammar la ko al imaam al ibnu maaja jële abul walid raxmatullah alayhi wa huwa thiqa mu ne qaala xaddatanaa sufyaan ibnu uyaynata di sufyaan ibnu uyayna ibn abi imran maymuun alhilaaliyu raxmatullah alayhi an az-zuhri an anas ibn malik seydna anas foofu radiyallahu anhu mu ne axiru nadratin nadartuha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kashfu sitaara yawma al-ithnayni fa nadartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushafin wannaasu xalfa abi bakrin fi as-salaah fa araada an yataxarraka fa ashaara ilayhi an ithbut wa alqa sijfa wa maata fi aaxiri daalika al-yawm allah allah waaw al imaam anas foofu ci riwaay boobu dane dernier gis xool gerneel xool gu ma xool gis yonent bi aleyhi salaatu mooy kashfu sitaara yawm al mooy bés bi nga xam ne ci la wuññi rideau bi muy rideau nekk sayyidatu Aïsha bi mu ne woon ngir xool jullit ñi ci julli fajar gi bi ñuy julli waaw fa nadartu ila wajhihi ka annahu mushaf nee na ma xool ci xar kanamam xool xar kanamam gi mais mu mel ni gis nga euh, euh, téeram alquran feuille bi mooy feuille yi nga xam ne day feuille yi nga xam ne day day niroog lu doore bu feeñee mooy boo ubbee rek ni muy feeñe noonu rawatina bu dee dafa leer mu feeñ noonu ni muy lerate ah di di di di ne rafet mu ne xar kanamam gi loolu la moo tax al imaam an-Nawawi an-Nawawiyu waaw wala an-Nawawiyu wala <laughs> al imaam an-Nawawi wala an-Nawawiyu <laughs> Yahya ibn Sharaf rahmatullahi alayhi mu ne loolu ibaratun an al-jamaal al-baari' wa husn al-bashara wa safaa al-wajh wa istinaaratihi Allah <laughs> waaw mu ne Euh, après mu ne ñoom euh, euh, kii al imaam an-Nawawi rahmatullah mu ne lii nag mu wax mooy expression la boo xam ne ngir wane leer taaru xar kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam leeru yaramam ak ni mu selle xar kanamam gi ak ni mu doon ni mu doon ni mu doon ni mu doon yànje tag leer waaw waaw ñu mu moo tax ñu koy melale comme mushaf bi waaw nga xam ne ni mu màgge ci ñoom muy alquran waaw moom la allahu akbar waaw mu ne loolu la keroog bés boobu yawmul ithnaini kashfu sitara fa nadartu ila wajhihi ka annahu waraqatu mushaf wannaasu xaalu nit ñi xalfa abi bakrin fi lsolaa ñu ngi woon ci ginnaaw seydna siddiq di julli fa araada an yataxarrak seydna abu bakar comme ñépp naan tekk waaw ñoom seen julli yoo xam ne dangay ngay dugg ci jàkka ji ku nekk di yëngatu déedéet suñu façon julli yooyu ki gis kii di xoos boppam fee kii di ëbbali kii di gestu kii di yëngal ah rawatina léegi nga xam ne ak sonnerie de portable yi nga xam duñ leen def ci vibreur walla silencieux wala nga gis sax ñeen ñi li ci gën a doy waar moom ñu yor seen téléphone parce que am nañu message ñu yëkkati ko xool dugalaat ci poche bi ah ku nekk yëngatu fa nga ne déedéet tekk lañ defoon moo tax Seydina Siddiq rien que yonent bi alayhi salaam xëcc ci rido bi rek. dégg na ko mu xam ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam la fa araada an yataharrak moom Seydina Siddiq mu bëgg a def mooy mu dellu alqahqara dellu ci gannaaw à reculons yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa ashaara ilayhi an ithbut yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def ko signe ne ko desal sa place mooy taxawal foofu mën ngaa continuer julli ji ndax du génn jiite leen moo ma tax a ñëw ñëwuma ngir jiite leen waaw wa alqa sijfa waaw mu daldi bàyyi rido bi delloo rido bi wa maata fi aaxiri daalika al mu génn àddina moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci fin wu bés bi e, comme ni nga xam ne noonu lañ koy tudde ci kanam waaw allah kon gis nga ah mooy aaxiru nadratin nadartuha sayyidina anas radiyallahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kashfu sitaara allah mooy dernier e, gis bi nga xam ne moom la gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bari nañu mel ni ñoom ci moom kenn keroog lañ ko mujjee gis te mooy bés bi nga xam ne ci la génn àddina waaw mu ne muñ <coughs> àggalee fiñ ne woon fa tabassama thumma tabassama yadhak mu ne kon bi nga xam ne ci la kashafa bu ñëwaatee ci bu imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne mu xëcc kon sitra xijrati Aïcha xujrati xujrati Aïcha li nga xam ne mooy néegu sayyidatu Aïcha rido bi la xëcc bi mu ko xëccee fa nadara ilayhim mu xool jullit ñi nekk ci sàppe yi wa hum fi sufuufi salaa ñu nekk ci sàppe yi lool mooy looy li doon bégloo yonent bi alayhi salaam bu gisee nit ñiy julleendoo ñoom ñépp day kontaan waaw moo tax keroog bi mu demee mook Seydina al-Mughira wal xadiisu qad rawaahu al Muslim mooy bi ñu la doon wax mu Abdurrahman ibn Awf bi Seydina Abdurrahman ibn Awf doon jiite <clears throat> Seydina al-Mughira parce que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa demoon fekk jullit fajar la woon mu ne ko jëlal jëlal euh, yat wi ak li ñuy def ndox ñu ànd après mu dem bi mu kiiwee aajoom ba pare mu koy sottil muy jàpp nee na ma dem di ko xëccal kii yi fekk affaire yi euh, bi mu koy dindil euh, dàll yi eh, kaw euh, xuff yim solo mu ne da'huma fa inni adxaltuhuma tahiratayn mu ne bàyyi leen ndax bi mu koy dugal laaboon nañu mu masaa ci nee na ñu ñëw fekk jullit ñi jiital nañ Seydina Abdurrahman ibn Awf muy jiite nee na ma ma nara dem man al-Mughira ibn Shu'ba ne yonent bi alayhi salaatu salaam def ko si ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw na ngir mu eh, reculer moom mu jiite yonent bi alayhi salaatu salaam nee mu def ma mu ne ma bàyyi ko mu def ma si ne ma bàyyi ko bàyyi ko taxaw ci sàppe bi ci kanamu sàppe bi ci sàppe bu njëkk bi biñ paree ñoom fekk benn rakk la leen rawe woon ginnaaw gi mook eh, biñ sëlmalee yonent bi alayhi salaatu salaam daal di continuer dafa kontaanoon. bi nga xam ne ci la gis kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu di jiite dafa kontaan waaw moom bokk waxoon naa la boo bokkul ak imaam yi nga xam ne buñ ñëwee ñoom ñoo yéex a ñëw am ko jiite ah ñu mer waaw mais kiy jiite it bon mooy xaar imaam it am na waaw waruñu nekk ñoo xam dañuy kolewu rek à la seconde près ñu naan woo imaam bi ñëwul yaa euh, douze la ñuy julli ah, douze trente secondes quatorze heures douze trente secondes rek ngeen ngeen ne ah saa yi kon jiiteel non mooy da ngeen di xaar comme fii niñ doon xaare gisoon nañ que ne ñii dañ doon xaar bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon génn naan asalla naas est ce que nit ñi eh, doon laaj est ce que nit ñi julli nañ ñu ne ko déedéet ya rasulallah wa eh, la wa hum yantazirunaka ya rasulallah ne déedéet te yow yow la ñuy xaar yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan la doon def mooy mu ne defal leen ma ci ci ci kii bi ndox mu dem sangu ji ñëwaat bu naree jóg après nelawaat jógaat newaat bu yeewaatee ne asallan nas loolu lépp sayyidatu Aisha ñetti yoon mu ne te loolu lépp nit ñi ñu ngi toogoon di ko xaar waaw nanu ñoo nekk tamit buñ nee nii rek deux secondes près ay deux minutes près ñaan waaye waaye imaam bi waaye waaye imaam bi dangay waaru quoi déedéet waaw rek jiital kenn waaye bu dee imaam bi nag loo xam ne moom dañoo dem xool ko nekku fa kenn jiite wala yu mel noonu mooy bu ñëwee waru la mer waaw waru mer kon yonent mi alayhi salaatu salaam kontaan bi mu leen gisee ci sàppe yi fa tabassama yadhak fa nakasa Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr commencé bëgg a reculer wa dhanna mu njortu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yaxruja ila as mu njort ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa bëgg a génn jiite julli ci ñëw ci julli ji te bu ñëwee moo jiite da koy xara xajal place bi bàyyil ko place bi wa hammal muslimuuna an yaftatinu mu ne tuutee de sax jullit ñi eh, daanaka mooy seen julli ji am lu ci dugg mooy tellement ni ñu kontaane ah mooy euphorie bi leen dugg bi ñu gisee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam faraxan ndax kontaan bi nabi ci gis gi nga xam ne moom lañ gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fa ashaara ilayhim bi yadi bi yadi rasu bi alayhi wa sallam an atimmu salaatakum waaw mu def leen si ñoom ñoom ne leen continuer leen seen julli ji waaw continuer leen waaw ah mu ne leen continuer leen seen julli ji summa daxala al xujra ginnaaw gi mu duggaat ci néeg bi mooy mu delloo rido bi des ca wa arxa sitra mu wàcce li nga xam ne mooy rido bi ci riwaaya bi nekk ci euh, euh, abwaabu abwaabul amali fi salaa baabu man raja'a al fi salaati foofu mu ne wa tuwuffiya dhalika al yawm boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama génn muy noonu kon nag lii nii mooy li nga xamante ne nii eh, mooy dernier feeñ bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn fekk nit ñiy julli mu xëcc rido bi xool leen ñu ne ci ci bés boobu ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam lii lañ la doon wax ne lii mooy këne yonent ma lay saar saar fajar bi julliwu ko foofu ak nit ñi jiitewu leen comme ni nga xam ne noonu la al imaam al Bayhaqi wax comme ni ñu gisewoon al imaam Ibn Kathir ne noonu loolu def def la la loolu moom xanaa daa gisul fi mu Seyna Anas radiyallahu taala anhu li mu wax dafa leer nàññ kene julli bi mujj bi yonent ma lay saar saam julli mooy julli boobu nga xam ne tisbaar la woon te Sayyidatu Aisha feeñaloon leeraloon na ko mu Seyna Anas ne looy mooy dernier julli aaxiru salaatin sallaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ma al qawm kon loolu e, leer na mooy loolu noonu mooy heure jour bi julliwul julliwu jiitewu leen waaw te yone Anas leeral nañu ñetti fan génnul woon ci yeneen riwaaye yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon e, al imaamu ibn Isaaq raxmatullah alayhi soloon a xadiis bi al imaam ibnu Isxaaq moom soloon na xadiis bi waaw mais moom xoolal bosam am na euh, euh, ak yokku benn affaire boo xam ne indi ko ci moom al imaam ibnu Isxaaq boo xam ne euh, nekkul ci nekkul ci. a ah. al imaam ibn Isaaq dane mu ne wa Zuhri mooy même càllale imaamu Zuhri la jaar mu ne imaamu Zuhri nee na mu ne al imaam raxmatullaahi alayhi nee na xaddatanii anas ibn maalik mu ne nettali na ma ki nga xam ne mooy anas ibn maalik di seydina anas ibn maalik radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne mooma nettali man al imaam az-zuhriyu raxmatullaahi alayhi annahu lamma kaana yawmul isnayni alladhi qubida allahu qabada allahu fiihi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam xaraja ila nnaas wa hum yusalluuna subh fa rafa'a sitra wa fataha albaaba fa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaama ala baabi Aïcha radiyallahu anha fa kaada almuslimuuna yaftinuuna fi salaatihim bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hiina ra'awhu faraxan bii wa tafar wa tafarraxu wa tafarraju fa ashaara ilayhim an uthbutu ala salaatikum qaala fa tabassama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam suruuran lama ra'a lima ra'a min hay'atihim fi salaatihim wa ma ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahsana hay'a hay'atan minhu tilka as-saa'a qaala thumma raja'a wa insarafa an-naas wa hum yarawna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad afraqa min qad ufriqa min waj'ihi wa laqad afraqa min waj'ihi fa raja'a Abu Bakr ila ahlihi bis-sunnah foofu al imaam al al al al al riwaay imaam Ibn Isxaaq bi ginnaaw bi mu waxee daanaka li riwaay yi wax Seydina Anas ibn Malik mu ne dafa génne kii bi ubbi bunt bi xëcc bunt bi. Ah, bésub altine bi nga xam ne fekk nit ñi mu taxaw ci bunt bi mu ne tuutee des nit ñi seen ñu fitna wu ci seen julli yi mooy tuutee des ñu arrêté génn ci julli gi voilà tellement kontaan yiñ kontaane woon biñ gisee yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ba ñuy puusante di puus di laisser ay place mu def leen euh, signe na leen sax leen ci seen julli continuer leen mu ne après mu daal di muuñ mbégte goo xam ne masuma koo gis ci hein suruuran ndax bég ndax limaara a ndax li mu gis min hayatihim ci seen taxawaay min fii salaatihim ci seen julli di wama raaytu mu ne man seydna anas masumaa gis rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ahsana hayatin minhu tilka saa gina taaru gina rafet état ak ni mu génne xar kanawam gi ni mu leer que waxtu woowu summa ginnaaw gi raja wansarafa naas ginnaaw gi bi mooy bi mu paree julli gi mooy moom bi mu demee ñu nit ñi pare foofu daa am ñu lu ñu fi yokkal dane wansarafa naas nit ñi doon des ci jàkka ji parce fan yooyu feebaram bu tar bi jullit ñi daal daanaka dootuñu woon defati dara waaw dañ doon xaar yi ndax xam nañ ne tar na di xaar way way ndax ndax di xaar nouvelle wér naag tane naag yooyu moo tax gis nga Seydina Ali dafa génn rek nit ñi ne ko yaa Abal Xasan yow Abul Xasan ah, kayfa asbaxa rasulullah nan la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xëye mooy dañ fa doon fees di xaar ku génn rek ñu laaj la nouvelle rawatina nag bu dee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci boppam moo génn ba ñu gis ko ñoom ñu jàpp ne ah kon de yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wér na wala tane na bu baax nit ñi daal di xëy bi ñu xëyee ñu daal di dem mooy bi ñu jullee ba pare ah mu ne wan sarafa naas waya wahum te ñoom yaraw na ñu ngi jàpp ne te gis nañ te jàpp ne que ne yonent bi alayhi salaatu te génn na ci feebaram bi mettitam ya wér na ndax nii ñu ko gisee fa raja ba looloo tax Seydina Abu Bakar daal di dellu ilaa ahlihi bi sunna dellu fi nga xam ne mooy ci ay ñoñam mooy ca soxnaam nekk benn ci soxnaam yi nekkoon as sunna nekk ci. kaw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xoola ah al imaam nisaax nag soloo na loo xam ne xadiis la boo xam ne nag minimum mu'dal la waaw waaw moom moo dal mooy minimum am na ñaar ñu sote même al imaam al al Bayhaqi naan mursal la parce que imaam ibn Isaaq dane wa haddathani Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abi Mulayka dane nettali na ma Abu Bakr ibn Abdullah ibn mu ne moom moo ma nettali mu ne waaw mursal la mursal la waaw mursal la mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam de lamma kaana yawmul ithnayn waaye euh, euh, mooy gis nga mooy xamuñ ci kan la ko jële euh, muy ibn abi mulayka raxmatullaahi aleyhi mu ne lamma kaana yawmul ithnayn ha ah, moom abu bakr ibn abdillah ibnu abi mulayka raxmatullah alayhi dafa laaj dafa wax ne lamma kaana yawmul isnayn bi nga xam ne ci la lundi boobu xew ah xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aasiban ila subh waaye xadiis bii nii euh, wérul parce que même bu dee mursal la mooy wérul parce que dafa wuteeg li xadiis yu wér yi ñu gis léegi Seydina Anas yi wax dañoo mooy dañoo bokk lii nag xadiis bii ci boppam <laughs> wérul te euh, xoolal ci kii xoolal <laughs> xoolal gis nga càllale bi imaam Ibn Ishaq moo ne wa haddathani abu bakr ibn uh, abdullah uh, abu bakr ibn abdullah ibn abi mulayka après ci saase moom mu daal di wax li nga xamante ne nii e, mooy e, e, mooy affaire bi wax noonu déedéet déedéet mooy loolu parce que abdullah ibn uh, abi mulayka moom Euh, euh, du fekkewul woon affaire bi ah mooy abdallah ibn ubaydillah ibn abdillah moo doon abu bakr am ñu ne abu muhammad waaye moom mii mooy taabi'i la woon ah mu gën a siiwe ci ibn abi al qurashiyu al taymiyu al makkiyu al ahwalu al qaadi al mu'adhdhin ah moom taalibe saxaaba yi la day jële ci ñoom sayyidatu Aïsha comme niñ ko gisoon ak ñoom sayyidatu Asma bint Abi Bakr ak ñoo ñële mais mooy waxul ci kat la ko jële te dafa wuteek li imaamu Anas daal di nettali moom mi nga xam ne moo fekke woon mbir mu ne lamma kaana yawmul isnayn mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génn daal di takk bopp bi ila subhi ngir julli ci si suba wa Abu Bakrin sayyidina Abu Bakar yusalli bin naas mu ngi jiite nit ñi fa lamma xaraja bi mu génnee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tafarraja an-naas nit ñi daal di di puus ngir mel ni dañ koy xajal ngir mu ñëw ngir Seyna Abu Bakar euh, ñëw ñu mooy dañuy puus pour Seyna Abu Bakar bu reculer am fu mu nekk ci sàppe bu njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem place am mu ne fa arafa Abu Bakr radiyallahu anhu anna an-naasa lam yasna'u dhaalika illaa li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa nakasa an musallah fa dafa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhahrihi wa qaala salli binnaas wa jalasa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa janbihi fa sallaa qaa'idan an yamiini abii bakr falammaa faraga mina salaati aqbala ala nnaasi fa kallamahum raafi'an sawtahu waaw waaw gis nga fii ni mu wuteeg xadiis Seydina Anas bi nga xam ne moom moo fekke affaire bi ba ne sax man mooy dernier gis lu ma gis yonent mi alayhi salaatu wa salaam xam nga lii moo poussé imaamul Bayhaqi mu jàpp ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog julli na suba ak nit ñi waaw alors que Seyna Anas waxoon na bi mu julli woon tisbaar moo doon dernière mooy bi mu ñëwee Seyna Abu Bakar di def euh, bëgg a reculer mu ko taxawal sa place ne ñi ko jàppoo woon teg leen ma ci wetam Seyna Anas da ne woon moo doon dernier julli wu julli ak nit ñi. loolu moo gën a dëgër fopp loo xam ne ki ko nettali même bu dee huwa siqa siqa la waaye est bu dee siqa te fekkewu ko ki nga xam ne moom moo gin a nekk siqa fopp ndax saxaaba la ah te fekke mbir mi ne lii moo xew kooku moos xam nga ne waxam moo gin a dëgër te ibn abi mulayka lan moo ñuy wax ne jëlewu ko ci daif ah, waxul kat la ko jële te même bu dee ne sax kam ko jëlee mën na koo jëlee ci ta ab keneen waaw koo xam ne daif la en tout cas lii dafa wuteeg li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li sax waaw léegi mu ne seydna anas radiyallahu anhu kon fii nii eh, ibn abi mulayka abu bakr ni eh, abdallah ibn abi mulayka abdallah ibn maamam lañ koy dàkkantele maamaatam maamamaatam ñaan ko ibn abi mulayka mooy abu bakr moo doon dàkkantelam di abdallah mu ne bés boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génn takk bopp bi ci jullit fajar gi fekk Seydina Siddiq di jiite nit ñi bi mu génnee nit ñi di puus ngir xajal Seydina Abu Bakar mu mën a am fu mu dugg ci sàppe wi mu reculer pour yonent ma lay saar sa mu ne xam ne nit ñi puusuñ noonu ngir xajal kenn place lu dul ni kon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mooy ñëw mu daal di bëgg a reculer yonent mi aleyhi salaatu wassalaam puus ko ci ginnaawam ne ko jiital nit ñi yonent mi aleyhi salaatu julli ci wetu Seydina Abu Bakar toog ci ndejooram mu ne falamma faraga min as bi mu paree ci julli ji aqbala ala an-naas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa biñ jullee ba pare Seydina Abu Bakar jiite ba pare dafa dëgmal nit ñi mooy tourner jàkkaarloo nit ñi fa kallamahum mu wax ak ñoom raafi'an sawta yëkkati baatam ci kaw xatta xaraja sawtuhu sawtuhu min baabil masjid nee na ci kaw la wax ci kaw la doon wax ba ni nga xamante ne nii sax euh, baatam génn na ci jàkka ji mooy waa jàkka ji boo nee ca biti sax daanaka danga koy dégg léegi mu ne mu wax lii ayyuhan naas su'irat wa aqbalat alfitanu ka qita'i al-layli al-muzlim wa inni wallahi ma tamassakuuna alayya bi shay inni lam uhilla illa ma ahalla al-qur'aan wa lam uharrim illa ma harrama al-qur'aan mu ne qaala fa lamma faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min kalaamihi qaala lahu abu bakr radiyallahu anhu yaa nabiyallah inni araaka qad asbaxta binicmatin min allahi wa fadlin kama tuxib walyowma yowmu binti xaarija afa aatiyaha afa aatiyaha qaala nacam summa daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa xaraja abu bakrin radiyallahu anhu ila ahlihi bi sulh waaw loolu la xadiis bi wax kon mu ne bi nga xam ne kon ci lañ julli ba pare dafa tourner retourner jàkkaarloo nit ñi di leen xutba di leen di leen xutba moom alayhi salaatu wassalaam mu ne leen mu ne leen euh, mu ne leen euh, mu ne leen ayyuhannaas éeyéen nit ñi su'irat an-naar wa aqbalat al-fitan ka qita'i al-layl al-muzlim mu ne leen su'irat an-naar xamb nañu safara xam nañu li nga xamante ne mooy safar safara xam nañu wa aqbalat al fitanu ka qita'i al layl te fitna yi ñu ngi dëgmal mel ni dogu lëndëm guddi gu lëndëm këriis xadiis bi wérul mais côté yii nii muy wax nii gisoon nañ ko ci xadiisu li nga xam ne mooy eh, eh, eh, Abu Muwayhiba waxoon na ko ca Almeria loolu gisoon nañ ko waaye lii nii dëgërul wa aqbalatil fitanu ka qita'il laylil mudlim wa inni wallahi maa ngi waat te man rasulullah maa ngi waat ci yàlla ne maa tamassakuna alayya bi shay mooy jàppalu ngeen ma dara waaw inni lam uhilla illa ma ahalla Allah daganaluma lu dul ma axal al quraan daganaluma dara lu dul al quraan daganal lool na ko téye bu baax waaw daganaluma lu dul lu al quraan dagal daganal walam uxarrim te illaa lu dul maa la nga xamante ne nii xaramal quraan li al quraan borom bi <coughs> xaraamal ci al quraan lool kese laa xaraamal léegi mu ne bi mu waxee lii fa lamma faraxa bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pare ah kii dane ko min kalaamihi qaala lahu abu bakar seydna abu bakar dane ko radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah hmm? radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah dane dane ko eh, yaa nabiyallah yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam inni araaka qad asbaxta bi nicmatin min allahi wa fadlin kama tuxib ne ko yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam gis naa ne xëy nga ah bi nicmatin min allah ci xéewalu borom bi subhaanahu wa taala wa fadlin ak ngëneelam kama tuhibbu comme ni nga ko bëggee mooy gis na ne tane na même bu dee ñëw na nii mooy tane takk na boppam toog waaye gis na ne tane na ak la fait que xam ne doonu loon mën a wax ci kaw ni mu waxe nii ba baat bi kii nii jóg nii te doonu koon man ci feebaram bi mu xam ne kon tane na waaw xam nga nit mën ngaa feebar feebar bu metti nga tane waaye mooy doo reprendre mooy nga nekk ci luñ naan convalescence doo reprendre sa force yëpp waaye dinañ xam ne yow mii yaa ngi ci phase tane mais daal xadiis bi daan en tout cas wérul waaw mu ne wal yow ma tey yow mu bint xaarija mooy bésub bint doomu xaarija waaye mooy soxnaam mu amoon ci wàllam saar te dëkkoon euh, fu sori foo xam ne dafa sori nag jàkk yonent bi aleyhi salaatu salaam quartier boobu nga xam ne Siddiq as-Siddiq dëkk foofu la dëkkoon mais dafa amoon soxnaam boo xam ne beneen kër boo xam ne waa Lansaar ci benn femme benn jigéen bu mu bu mu dencoon ci benn quartier ci quartier yu sor yi yu Medina yi mu ne yonent bi aleyhi salaatu ne ko ah wal yow ma te tey gis naa ne wér nga comme ni ko bihamdillahi sallallahu alayhi wa sallam bihamdillahi tabaaraka wa taala wa fadlin kama tuhibbu xëy nga comme ah, eh, eh, ci xéewalu yàlla ngëneelam comme ni nga ko bëggee te tey mooy bésub mooy tey bésub euh, euh, bint Xaarija moo aye léegi mu ne afa atiha est-ce que man jox nga ma ndigal ma dem fa ah qaala na'am nee na yonent bi alayhi ne ko waaw man nga faa dem mu ne thumma daxala rasulullah ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam duggaat ci néeg bi néeg sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa xaraja Abu Bakr ila ahlihi bis-sunh Seydina Abu Bakar daal di dellu euh, këram ci as-Sunh waaye xadis bi wérul naka noon rawaahu al al imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam waaye mooy imaam al-Bayhaqi indi ko ci dalaa'il comme li mu wax nii waaye xadis bi laysa bi saxiix mooy wérul mursal la waaye mursal bi li tax même bu dee mursal bi ki ko imaam euh, ab ibni Sa'd jële wér muy thiqatun thiqatun thiqa ibn Abi Mulayka waaye dafa wuteeg li nga xam ne mooy imaam Anas li mu waxta intermédiaire bi xamuñu kan la waaw nag bi nga xam ne après julli ji nii hein sayyidatu as dafa seet si baayam comme ni nga ko doon defe waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Anas ibn Malik nettalee ba léegi ci xadiis boo xam ne qad rawaahu al imaamu Ahmad imaamu ahmad daal dina koy solo waaye qad rawaahu aydan al imaamu al buxaariyu rahmatullahi alayhi ak al imaam an-nasaa'iyu ak al imaam ibnu maaja rahmatullahi alayhi ala al jamii al imaam al buxaari ci kitaabul maghaazi la ko indi ci baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi waaw ci buntu Eh, eh, eh, maradu nabi faatuk yonent bi alayhi salaam feebaram bi ak faatoom al imaamu al buxaari mu ne haddasanaa Souleymane ibn Harb mu ne nettali nañu Souleymane ibn Harb di Souleymane ibn Harb ibn Bajiil al azdiyu al waashihi rahmatullahi alayhi abu ayyub al azdiyu al makkiyu al waashihi al basriyu al qaadi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hammaad mu nekk ñu nettali mooy Hammaad Hammaad ibn Zayd ibn Dirham mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'il rahmatullahi alayhi an Thaabit mu jële ci Thaabit di Thaabit ibn Aslam al-Bunaani rahmatullahi alayhi Abu Abu Muhammad taalibi imaamu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an Anas ibn Malik mu jëlee ci Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam Abul Udhun Abu Hamza dhul udhunayni xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne lamma thaqula an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yataghashshaahu fa qaalat Faatima mu ne lamma thaqula an-nabiyyu mu ne bi nga xamante ne nii ci la feebaru yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gina tar parce que <laughs> bés bii xam nga lii moo nax nit ñi mooy te loolu ñi nga xam ne am nañ expérience ci loolu dañ koy seetlu ñoo xam ne bu ñu feebaree feebar bi nga xam ne ci lañ génn àddina dañuy dafa am phase yoo xam ne dangay jàpp ni sax wér nañ boo boo mooyul bés bi mu faatu sax nit ñi da ngay jàpp ni kii wéroon na waaw parce day am phase boo xam ne day ngay foog ne kii wér na waaw bu ngeen di dem nag muy faatu seen ginnaaw ngeen naan hé moom de ndeysaan ndax jàppoon nañ ne wér na tey di tane woon na bu baax affaire bi loolu la nag waaw xam nga lii daal ci riwaay bi wér bi imaam euh, ibn Isaaq wax mooy bi mu euh, na wa haddathani Anas xam nga boobu mu ne summa rajaa yonent ma ne saar saam delloo xëcc rido bi gis leen wax ak ñoom nde def leen siñ ne continuer leen kontaan thumma raja'a wa ansarafa an-naas wa hum yarawna anna rasuulallahi sallallahu alayhi qad afraqa min waj'ihi fa raja'a Abu Bakr ila ahlihi bis-sunnah waaw loolu biñ gisee mu ci fajar gi noonu dañoo jàpp ne tane na daanaka génn ci mettitu feebar bi ba moo tax nit dem Seydina Abu Bakar dem as-sunnah mais affaire bi après dafa accentué wu Sayyidatu fekk Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ñëw daal di ko doon ko seet si moo tax imaamu anas mu ne lamma thaqula annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam feebar bi di gina taraat accentué waat mu ne e, fa ja'ala yataghasha ja'ala yat mooy day jekki da koy da koy muur da koy da koy jàpp ba daanaka mooy e, le fait mel ni day nelaw après yeewuwaat mooy phase yu metti yooyu mu ne fa qaalat fatimatu saydatu fatima radiyallahu anha wax ne bim ñi mu ne waa karba abaa waa karba abaa mu naan waa karba abaa ay way woonaa waay tii tar taraayu mettit bi nga xam ne moo dal sama baay waay waaw bi mu ko gisee mu ngi naan waa karba abaa waaw waa karba abaa waay waay waay waay waay waay waay woonaa mettit gi ay way way mettit gi dal sama sama bàyyi tar na waaw kii nag bi mu waxee lool yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne fa qaala la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne sayyidatu Faatima laysa ala abiki karbun ba'da ne ko yaa Faatima ne ko Faatima laysa ala dootul dalati sa baay karbun dootul nekkati dalati sa baay tar tar mettit ba'dal yawmi ginnaaw bis bi ndax mooy sama dernier fan waaw ne ko lu mu tar tar tar tar ba nga naan waa kër ba abaa yëgal na nag sa baay tey lañ mujjee mooy feebar bu tare nii tey la koy mujjee dal te bés bii lay jeex lan la ah natt yu mag yooyu mu doon wax naan ashaddu nnaas balaan al anbiyaa thumma al amthal fal loolu tey lay jeex ndax yaa laa kar ya la laysa ala abiki karbun ba'da al yawm dootul nekk di dal ci sa baay li nga xam ne mooy tar-tar ba'da al yawm ginnaaw bésub tey waaw waaw kon yii ñii la doon demee waaw Allahu akbar Allahu akbar léegi léegi nag riwaay yi nga xam ne ñooy nettali faatu gi ci bés bii nii ah yu bari la yoo xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha moo ñu ko nettali moo ñu ko nettali mu ne te bokk na ci yooyu li nga xamante ne moom la al imaamul buxaariyu raxmatullaahi alayhi <clears throat> daldi wax daldi solo wal xadiisu aydan rawaahu al imaamu muslim wal imaamu ahmad wa kadaalika rawaahu al imaamu maalik fil muwatta mu ngi ci sunanu al imaam at-Tirmidhi wa kadhalika al imaam ibn Maaja raxmatullahi alayhi sayyidatu Aisha al imaam al Buxaari mu ngi ko ndi ci kitaabul maghaazi buntu boobu rek marad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi mu ne haddathanaa Sulaymaan ibn Harb mu ne nettali nañu Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al-Azdiyu al-Waashihiyu rahmatullahi alayhi Abu Ayyuub qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Hammaad ibn Zayd mu jële ci Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdamiyu jàllale bii gis nañ léegi an Ayyuub mu jële ci Ayyuub boole lañ nañ gisoon Saabit ibn Aslam bii an Ayyuub mu jële ci Ayyuub ibn Tamiima Kaysaan as-Saxtiyaaniyu rahmatullah alayhi Abu Bakr as-Saxtiyaaniyu al-Basriyu an ibn Abi Mulayka mu jële ci Abdallah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abi Mulayka Abu Bakr ibn Abi Mulayka ñenn ñi ne sax du Abu Bakr waaye Abu Muhammad la rahmatullah alayhi al-Ahwalu al-Qaadi al-Mu'adhdhin an aishata mu jële ci saydatu aisha as-siddiqatu bint siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annaha qaalat neena tuwuffiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi bayti wa fi yawmi wa bayna sahri wa nahri waaw mu ne moom sayyidatu Aïsha tuwuffiya an-nabi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn àddina fii bayti ci sama kër sama néeg wa fii yawmi ak sama bés wa bayna saxri wa naxri waaw diggante dënnam ak baatam waaw wa kaanat ixdaana tu'awwiduhu bi du'aa'in idhaa marida fa dahabtu u'awwiduhu fa rafa'a ra'sahu ilaa as-samaa'i wa qaala fi rafiiqi al-a'laa fi rafiiqi al-a'laa waaw mu ne te kenn ci ñun mooy soxnaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum nekkoon na bu masoona mooy feebaram bii dañ ko doon defal di ko moccal li nga xam ne mooy muawwidataan lañ ko doon ñaanal comme niñ ko gisa woon di ko diwal ci loxoom yi moom alayhi salaatu salaam comme niñ ko gisa woon ci jataay bii weesu mu ne ma benn bés bii mu génn àddina ma dem di ko defal fa rafa'a ra'sahu ila as wa qaal nee na mu ngi yëkkati loxoom ci jëmale ko ci asamaan